alayhi afdalu salaati wassalaam kon ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci tafsiiru aaya nga xam ne ñooy wax ci suuratu aali imraan di nettali qissatu asxaabu uxudin radiyallahu taala anhum wa ardaahum di nettali li nga xam ne mooy xare uxud xew-xewu uxud ci jotaay bii ñu génn bi awnillaahi wa minnatihi tàmbali woon nañu ko ba àggoon fi nga xamante ne ci la borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax naan li yaqta'a tarafan ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahir rahmaanir rahiim li yaqta'a tarafan mina alladhiina kafaruu aw yakbitahum fa yanqalibuu xaa'ibiin laysa laka min al-amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zaalimuun walillahi ma fi samaawaati wa ma fi al-ard yaghfiru liman yashaa'u wa yu'adhibu man yashaa'u wallahu ghafuurun rahiim kon suñu boroom subhaanahu wa ta'aala doon ñu wax keroog ndax bu ñu fàttale ko mu ngi doon wax li nga xamante ne nii moom la dimbalee jullit ñi radiyallahu anhum wa ardaahum keroog badri kom bi mu naan walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun mu ne buur yàlla de moo leen dimbali woon keroog badar wa antum te yéen jullit ñi adilla ñu néew ngeen woon te ñekk te ñàkk ay waaye malgré yooyu yëpp mu diba mu dimbali leen ba ngeen gañe seen noonu Qurayshi fattaqullaha kon ragal leen yàlla la la'allakum tastashkurun ragal leen yàlla bu dee ne da di santi bu dee ci sant yàlla ngeen ne na ko ragal ci ñooñu nag la doon wax di wax li nga xamante ne moom la leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam digoon ci dimbalu malaaka yi yi nga xamante ne nii suñu boroom dina leen ko dimbalee bu ñu muñee gisoon nañ ne loolu aljum aljumhuurul mufassiriin dañu ne loolu noonu baaye boob di iz taquulu lil mu'miniina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bi salaasati aalaafin malaa'ikati munzaliin ñu ne aaya boobu dafa wàcc si nga xam ne mooy ci ghazwatu moom lay wax noonu moom lay junj fii di ko nettali am nag ñeneen ñu ne déedéet comme niñ ko jële ci ñoom imaamu Zuhri ak ñi ànd ak moom ko ne déedéet ghazwatu Uhud lay wax suñu boroom nag ne woon malaaka yooyu ma wàcce woon wa maa ja'alahu Allahu illaa bushra lakum ñooñu wàccew ma leen ludul ne mbégte ngir bégal leen moo taxoon mu nekk mbégte ngir yéen moo tax ma wàcce malaaka yooyu ñu jàppale leen ci xeex bi wali ma inna qulubukum bi ngir tamit seen xol yi di ciy dale waman nasru te na ngeen xam ne ndimbal du bàyyeekoo illaa min indillah lu dul fa buur yàlla mi nga xam ne al-azizi moo noot ci nguuram al-hakimi mooy ci xereña yàcce léegi nag li ci teg woon foofu lañ gisoon nañ ko waaye dañ ne fa la ñuy tàmbalee kon suñu boroom subhaanahu wa nga mu commencé nag kon di ñu wax li nga xam ne moo tax mu daal di farataal jihaad mooy soor bi nga xamante ne nii moom mooy mooy xar ñi nga xam ne ñooy alkufaar yi nga xam ne dañuy xare muy kufaar yi nga xam ne ji yéeféer yi nga xam ne dañuy xare dañuy xeex lislaam di xeex jullit ñu ci toolu xare mu ne moom soor yi mooy yi nga xam ne ñoo possible ci ñoom mu ne li yaqta'a tarafan min alladhina kafaru soit mooy benn mu daal di alak benn partie ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñi weddi yàlla waxoon nañ la ñooñu ñooy exemple ñoom Uqbat ibn Abi Mu'ayt Abu Jahlin ak ñoom Shaybat ibn Rabi'a ak ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Umayya ibn Khalaf alayhim la'aa'inullahi al-mutataliya ñoom suñu boroom daal dina leen alak keroog Badar mu ne aw wala boog yag bitahum mooy yéeféer yi nga xam ne ñooy xeex l'islam di xareek l'islam de soit buur yàlla éliminer benn partie ci ñoom aw yakbitahum beneen partie bi nag boo xamante ne nii moom li borom bii def mooy da leen di gàcceel ba bu ko defee fayanqali boo ñu daal di dellu seen kër ya dellu ca seen dëkk ya xaa ibiina nekk ñoo xamante ne nii dañoo perta li nga xam ne moo taxoon ñu bëggoon ko buur yàlla mayu leen ko te loolu gisoon nañu ko bu dee ci ghazwatu badrin gisoon nañ ne ko faaru qurayshin yi seen objectif moo doon daldi daldi yéeg assurer seenum njëgg waaye bi leen Abu Jahlin alayhi laanatullah daldi galvaniser ne leen kenn du fi dëpp ñun daal duñ dëpp narida badra wa nusqal xamra wa nakulul juzur wa wa ta'zifu bina alxiyaan wa tasma'u bina alarab fala yazaaluuna yaxaafuunana abada abu sufyan abu jahl ibn hisham alayhi la'ainullahi almutataliya ne leen woon keroog fenn lañ dul dëpp ba leen abu sufyan ibn harb comme niñ ko gisa woon tuddoon nañ ko ci jotaay bi weesu waaye it gisoon nañ ko ci ghazwatu badrin bañ nee ko haa abu sufyan kat ndaw lam yónni woon ne kat man ngeen dellu nag ñibbi ndax kat léegi moom ay xeex yii da koo jaratul ndax li nga taxoon ngeen génn mooy dem sécuriser seen caravane yëg leen ne man de Abu ne ibn Harb mi jiite woon caravane bi moo ma yónni nee na ngeen dëpp ndax caravane bi mucc na buur yàlla muccal na ko Abu Jahl ibn Hisham ne fenn lañ dul dëpp hatta narida Badra lu dul ñu daldi wàcc Badar wa nusqal xamra ñu daal di ñuy servir li nga xamante ne mooy sàngara yi ñu daal di rendi wawa nan xaral juzur ñu daal di loj daal di rey li nga xam ne mooy gëléem yi daal di noos wa ta'zifu bina alqiyaan bu ko defee chanteuse yu jigéen yi wayal ñëw njumbu mbaay fa xumbaay fa rumbaay fa mu nekk une fête extraordinaire un déploiement de de de de force ñu bomber le torse nag wane suñu doole ba bu ko defee hatta tasmaa min al arab ba ni nga xamante ne nii arab yépp ci la ñuy dégg ne haa Quraysh tey déploiement de de de force biñ def rëy na de bu ko defee fala yazaaluuna dootuñu denc ci seen giirub dundu laa wax yaxaafuuna naa di ñu xof di ñu tiit ñun Quraysh kon nag loolu moo taxoon ñu dem kon nag gis nga mbooloo moomu demoon suñu boroom ne li yaqta tarafan façon bu mel noonu bor yàlla daal di leen arak muy jaaruk Abu Jahlin ji ñeneen ñi lan la def ak ñoom mu ne aw yakbitahum walla mu daal di leen toroxal daal di leen gàcceel ba bu ko defee la taxoon ñu ñëw foofu naan ba bu ko defee arab yi daal di ñuy xof daal di ñuy tiit mujjul am ndax lañu yaakaaroon ne promenade de santé la ab défaite bu retentissante ab défaite bu retentissante la mujj moo tax mu ne fa yanqalibu ñu mujj ñu mu mujj daal di dëpp xaa'ibiina daal di kutus daal di perta léegi nag suñu borom subhaanahu wa ta'ala di continuer mu ne laysa laka min al-amri mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam atte ñii ak ñooy seeni atte nawul ci sa loxo mooy keroog bi nga xamante ne nii comme ni ñu ko gisa woon ci ghazwatu o ci biir nettali bi keroog bi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci la ko kuffaaru qurayshin yi alayhim la'aa'inullahi almutataaliya daldi toja li nga xamante ne nii damm bëñam daldi toj jaxar kanamam ba deret gi génn mu koy laal ni ñu ko gisa woon ci xadiisu ñoom sayyidina anas ibn maalik radiyallahu anhu wa ardaa mooy xadiis yu wér yooyu nga xamante ne nii te imaamul Buxaari zakarahu taaliqan daal dina koy tudd ci saxiix bi waaye ñoom ku mel ni imaamu Ahmad waaye imaam Muhammad ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi ala aljamii ñoom ñépp daal dinañuy jottal jokkale xadiis yooyee muy xadiis yu wér bi mu naan la ana ay nit di taxee ñoo xaman kayfa yuflihu qawman xadabu xadabu xadabu wajha nabiyyihim wa huwa yad'uhum ila Allah ana fan aka naka la ko ay nit mën a mën a mën a texee ay nit ñoo xamante ne ñoo nàccal daal di xonqal li nga xam ne mooy seen xar kanamu yonent te moom mu leen di woo mooy toj ko ba dara di sotteeku nii te moom kat amul dara lum ne woon jamono jooju lu dul doon leen woo ci buur yàlla subhaanahu wa ta'ala suñu boroom nag mu ne su seydina anas ibn malik mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy wax loolu fa anzala allahu suñu boroom daldi wàcce bi bii ne ko laysa min al amri ne ko bàyyil rek loolu mooy mbir yi moom àtte ñii maa ko yor malgré lii ñu def def nañu loo xam ne njombe mbela di tuuxi doona gu rëy rëy rëy waaye nag lool du ci dara ndax dangay laaj naka la ñuy texee waaye xamal ne loolu bi wa bi bay na ci samay loxo la nekk man borom bi subhaanahu wa ta'ala mu continuer nag di wax yéefér yi suwaa ñenn ñi nga xamante ne nii mooy da leen alak ñenn ñi mu toroxal leen daal di leen dëppaloo ñu ñibbi seen projet yeen soxla woon buum l'islam amuñu ko mu ne aw yatuuba alayhim kon mbir yi baal rek ñoom seen soor newul ci sa loxo fan la ñuy mujjee ndax dinañu dinañu dinañu dinañu texeem déet loolu sama loxo la nekk man borom bi subhaanahu wa taala aw yatuuba alayhim bu deene dama leen di jéggal malgré yu bon yi nga xamante ne nii loom lañ def aw yu'adhibahum walla ma mbugal leen ndax fa innahum dëgg-dëgg waa Quraysh ñi zaalimuuna ay tooñkat lañ yoo xamante ne nii mbu mbugal mi moom moom war na mooy ne ñoom yeyoon nañu mbugal mi waaye nag est ce que dina leen dalam du dal loolu nag moom moom ci mashi'atu rabbil alamin la ne muy ci coobare suñu boroom subhaanahu wa ta'ala kon naka noonu ci kaw noonu la suñu boroom daal di xaajalee yéefér yi nga xam ne ñooy xare l'islam ñee juróom ñe mu def leen ñeenti façon mu ne ñeen nit ñi li yaqta tarafan ñeen nit ñi mooy da leen di alak mooy jaare ko ci loxoy jullit ñu daal di leen faat ci xare yi aw yag aw yakbitahum wala mu toroxal leen ba projet ñu amoon naan bala ñu fee jóge comme nañ joxe woon exemple ca waa Israël ak waa Hezbollah ndax waa Israël nee woon nañ 2005 bala ñoo jóge fii nii di sud Liban bala ñoo arrêté guerre bi mooy benn roquette benn katusha dootul jógee ti ci sud Liban di dal fii ci suñu territoire ñun Israël waaye de jour ba nga xamante ne nii ca la fala trêve ba am jour bi trêve bi jeexee saa yi waa waa daanaka ay milliers voire des centaines des centaines voire des milliers de missiles tëmbeel nañ ko biir Israël bur wañ leen ne ñun suñu suñ suñu force reste intacte kon nag fa boo ñu daldi dellu xaayi bii na nekk ñoo xamante ne nii ñu kottus lañu naka noonu Quraysh dañ ne woon dañooy def ngir araab yi ragal leen far ñu dem ñu daldi leen dumal Badar waaye it fii nii ci Uhud dañoo ñëwoon ngir ne dañuy def boom ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ba ko defee seen fukki xel ak juróom-ñaar dootul xalaatati caravane fu ñu déggatee kaa balaa ravane baa ak rek dinañ fa jàll danañ daw bala ñoo xam ne ñun waa su ñoo moom caravane boobale waaye waaye xam ngeen ne jullit ñi dootuñu kar suñu njëgg de waaye nag malgré yooyu yépp dañ doon dañ doon kàcc ndax liñ bëggoon amu ko suñu boroom nag ne kon soit kon mu alak ñeen ñi soit mu toroxal leen walla boog mu daal di leen jéggal ñoom yéefar yoo yële xeex l'islam ndax kat ñaata saxaaba sax la ñuy gis inshaa allah ñaata saxaaba la ñuy gis gisoon nañ Wahb ibn Umayr Umayr ibn Wahb boog mi nga xamante ne nii keroog Uhud moom bokkoon na ci ñuy xeex yonent bi Badar alayhi salaatu wassalaam waaye mujj na tuub waaye tamit Ikrimah ibn Abi Jahl comme ni ñu koy gisee inchaa allahu taala di doomi abu jahlin al mal'un firawna hadihi al umma di firawnaaw xeetu yonente bi alayhi salaatu wassalaam doomam bokkoon na ci ñu gën ci sahaabatu rasulillah alayhi afdalu salaati wa salaam di sayyidina Ikrima radiyallahu anhu wa ardaa waaye it magu ba magu Abu Jahlin di alxadidi di alxaaris ibn Hisham rahmatul radiyallahu anhu wa ardaa moom it bokk na ci ñi nga xamante ne nii yatuuba alayhim buur yàlla nangul na leen seenu tuub ba ñu tuub ba génn ci kéefër dugg ci lislaam waaye it nañu xam ne lislaam biit ba àddina tukki noonu la mooy da gis nit ñoo xam ne ñoo ginoon a féroce ci xeex lislaam waaye lislaam rek lañ doon bañ a dugg lañ doon bañ dégg ndax pare nañu ñoom pare nañu dépenser ay milliards voire des millions et des milliards ngir lan ngir fay lislaam nga jekki-jekki ñoom ñooñu nga gis ñu daal di dugg ci lislaam kon nag nga wala rek borom bi subhaanahu wa taala daal di leen jéggal wala nag aw yu'adhibahum muy ñeenteelu bi kon soit mu daal di leen mbugal nag fa innahum ndax dëgg-dëgg yéefér yii di na ñoom yeyoon nañ ay tooñkat lañ yoo xam ne yeyoon nañu mbugal de mu ne walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yaghfiru liman yashaa'u wa yu'adhibu man yashaa'u wallahu ghafurur rahim mu ne moom borom bi subhaanahu wa ta'ala walillahi ñeel na borom bi subhaanahu wa ta'ala maa fi samaawaati wa maa fi al-ard lépp loo xam ne lu nekk ak képp ku nekk ci asamaan ak suuf suñu borom de moo la moom yaghfiru mooy nag li man yashaa mooy jéggale ku ko soob wa yu'adhibu waaye mooy mbugal man yashaa'u ku ko soob la tabur yàlla ghafuurun aji jéggalaa kon la rahimun aji yéramaa kon la kon mooy li nga xam ne moom la kuffaaru Quraysh nii def def yonent bi alayhi salaatu wassalaam nii yëpp gis nañ moo tax waxoon nañ la ne Abdallah ibn Shihaab az-Zuhri mi nga xamante ne nii bokk na ci ñi nga xam ne ñoo toj xar kanamu yonent bi alayhi keroog Uhud moom de suñu boroom subhaanahu wa ta'ala def na mu dugg ci lislaam waaye it bul fàtte ne riwaayaay imaam saxiixu saxiixu imaamul Buxaari sayyidina imaam al Buxaari abi abdillah rahmatullahi alayhi xadis ya mu génne woon ya mu andi woon ci buntu woon mooy xadisu sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam da doon julli di ñaan ñaan ki nga xamante ne nii di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñooy am mbooloo ci kuffaaru Quraysh yi lu ñaanal yéefér yi ba suñu borom daal di nag wàcce na ko lay déet daal di wàcce li nga xam ne mooy laysa laka min al amri shay'un aw yatuuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun fekk ci beneen riwaaya bi mu ne da doon ñaanal ki nga xam ne mooy Safwan ibn Umayya doon ñaanal ñoom Ikrimah ibn Abi Jahl waaye tamit ki nga xamante ne nii mooy mooy mooy Eh, Suhayl ibn Amr suñu borom nag def ñoon ñépp mujj tuub moo tax suñu boroom ne walillahi moo buur yàlla de la ñeel ma fi samaawaati li nekk ci asamaan yi wa maa fil ardi ak ñi nekk ci kaw suuf ci kaw suuf ak biir suuf yaghfiru moom nag buur yàlla mooy jéggal li man yashaa'u ku ko soob wa yu'adhibu moom mooy mooy mbugal nag man yashaa'u ku ko soob wallaahu te buur yàlla ghafuurun aji jéggalaa kon la rahiimun aji yénamaa kon la mu ne yaa ayyuhal ladiina aamanuu laa ta'kulur ribaa ad'aafan mudaafa wattaqullaaha la'allakum tuflihuun mu ne yaa ayyuhal ladina amanu e eh, yéen ñi nga xam ne yéen gëm te dëggal suñu borom subhanahu wa ta'ala te dëggal yonentam bi laa takulu riba bu leen jàpp riba di lekk riba rek waay waay jàpp riba ad'afan di ko lekk ay ay ay ay di ko multiplier mudaafa di ko multiplier noonu rek fatta wattaqullaha te na ngeen ragal yàlla la la'allakum tuflihun ndax bu ngeen ragalee yàlla rek yëg leen ne tuflihuna di ngeen texe de loolu baran ci mufassiruna yi rahmatullahi alayhim leen ci mufassiruna yi rahmatullahi alayhim dañ ne aaya bii dafa wàcc ci ñi nga xamante ne ñi ñooy kuffaaru Quraysh yi ak yi nga xamante ne nii mooy façon njaay yi amoon ci jaahiliya di avant l'islam di ñëw te l'islam fekk ko fi daal di koy tere muy li nga xamante ne nii moom la ñu gën xam ci riban nasiya ndaa muy riban nasiya muy riba bi nga xamante ni nii da ngay lebal nit moom mu war laa fay par exemple tay la lan tey le 3 le 3 juin 2016 ma daal di lebal Seydina benn benn waay yooyu daal di yebal Seydina Ibn Rajab par exemple ma daal di koy lebal benn mbir ne ko nag ah man de man de nag dama lay danga ma leb di euh, cinquante euros nga ma leb waaye nag yaa ngi ma ko war a fay nag le 3 juillet 2014 2016 léegi nag bi 3 juillet 2016 jotee. al imaamul xaafiz ibn rajab moom manula fay ma ne ko nag ah comme que nag manoo fay nag instant bii nag li ngay def nag mooy ah léegi nag da dangay kii dangay nangu rek benn mbir ngay nangu muy dangay ngay nangu ma daal di lay ma ma ma daal di lay yokkal ci délai bi nag bu ko defee nag boo may fay au lieu nag nga fayati ma nag cinquante euros waaye nag soixante euros nga may fay loolu nag mooy riman nasiha léegi nag arab yi nag dañ ko doon def di ko def mbir yi di multiplier saa bu délai ba ñu waxaat jotee rek bu saa. presque saabu dele bi ñu waxoon jotee comme ñu ne le 4 juillet jot manu la fay ñu yokkaatal ma yokkaatal ko ci délai bi na ko kon nañ ko def 4 août mu doon euh, moom it muy ma bi moom it muy war maa fay pas 60 nag waaye mu fay ma 70 naka noonu loolu mooy riban nasiya nga xam ne mooy waa ji danaan ko yokkal ma ci ci ci délai bi ma yokkal la ci ci li ma lay fay wala waa ji ne ko naa la yokkal ci délai bi comme sa may le ribi bu ko defee yay boo fay nag. ah na xam ne nag dooma fay mbir niñ ma waroon fay di soixante euros waaye danga koy def soixante-dix wala soixante-douze ainsi de suite loolu mooy riban nasiya loolu nag arab yi dañ koo doon def lu bari moo tax suñu boroom subhanahu wa taala ne yaa ayyuhal ladina amanu bu leen defati façon transaction yooyu de la ta'kulu riba waay waay bu leen lekk riba fii dafa tudd riba bi nekkul nag que ne riba moom lim ci tere mooy bi bari bi multiplier wu kon nag manoo ne waaw kay kon mooy riba bu ndaw bu dee ne kon banque bi de daf maa lebal cent euros ne ma nag man moom pourcentage yu zéro virgule un laa ciy def duma ci def pourcentage yu zéro virgule cinq ñu ne ah kon baax na wala waajoo xamante ne nii xam nga gars yi léeg dañuy muus muus lu foog ne mbir yi ci loolu la naan mbir daal léegi moom c'est que nag yéen waa ji est-ce que loolu war naa baax de xanaa moom moom bu la lebalee wala banque boobu moom gis nga bu la lebalee bu la lebalee 1000 euros 1 1 1 1 moom 5 euros rek nga ko ci yokkal waaye it bu la lebaloon 1 million rek nga ko ci yokkal bu la lebaloon 50 euros it 5 rek nga ko ci yokkal waaye waaye loolu xanaa war naa baax ñu ne baaxul riba riba la tudd képp koo xamante ne nii da ngaa leb daal li nga leble. rek lañ lay fay amul di ci tegaat leneen de lépp loo xamante ne nii tegu na ci rek faqat faqat arbal aaxidu wal mu'ti li suñu yonent alayhi salaatu wassalaam wax ne kooku def loolu rek na leer ne man za man zaada aw istazaada faqad arba faqad faqad arba mu ne képp koo xam ne dafa laaj ne yokkal ma wala ñu waa ji ñu yokkal wala kii ñaan ñu yokkal ko ñoom ñaar ñépp a yem ci bàkkaar bi moo tax loolu noonu nag bii jubluwu ci rek riba bu baree tax muy wax waaye riba li nga xamante ne li tuuti ci moom ak li bari ci moom lépp ci yem yépp a ba lépp xaram moo tax kon mu ne ayyuhal ladina la ta'kulu riba bu leen di lekk riba ad'afa mudha'afa di ko multiplier ko multiplier di dem waaye nga multiplier ko nga ñàkk ko multiplier ci yem mooy riba moom riba la rek xaraamun xaraam moom min xaraamin ila xaraam boo ko yóbbu yépp ci xaraam la jógee xaraam la rek moom nag loolu noonu moom nañ ci bàyyi xel mu ne wattaqullaha yéen ñi nga xam ne nag yéen da ngeen a dégg suñu borom wax leen ba leen riba ngeen ne waay yow wii manuñ cee mucc waay àddina bii ku fi nekk waay lekk riba amul kenn koo xamante ne man nga fee nekk te naan doo lekk riba loolu nga xam ne moom ngay dégg ñenn ñi même buñ ne ay kilifa lañ ñu koy tenir di wax waaye xam nga ne loolu xawlu xawlu kadib la wax la joo xam ne waxu narkat dëgg ngoongu naan àddina bi kenn manu fee moytu riba loolu du dëgg ndax da bëgg wax kon suñu borom dañuy digal loo xamante ne moom ci boppam xam ne ne manuñu koo tenir yow loolu naka nga ko mën a waxee te yaa subhaanallah kiy wax loolu kat dañ naan kilifa la kat ci moom kat moom moom moom nitu diine la yaa subhaanallah waaye comme que ñun moom mbir yi ci doomi diw la yem moom moom ci la ñu aajowoo ci la ñu kale li nga xam ne mooy mbaaxu diw wala nekku sëriñu diw ak amu xam-xamam il suffit mu nekk doomu sëriñ ñu jàpp ne sëriñ la kon nag yooyu yëpp du dëgg mu ne wattaqu naara kon yéen ñi nga xam ne dañ leen ne bàyyi leen riba ngeen di continuer waay waay wattaqu naara na ngeen ragal li nga xam ne mooy safara allati gi nga xam ne uiddat lil kaafiriin moom laa préparal moom lañu préparal te di ko dig ñi nga xamante ne nii ñooy yéeféer yi wa atiiwu llaha war rasuul te nag na ngeen topp suñu boroom subhaanahu wa ta'ala manu ngeen koo topp lu war rasuul ngeen topp yonentaan bi alayhi salaatu wassalaam képp ko la ne day jóg dem ci yàlla te du jaar ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy kooku xamul li muy wax te xamul fu mu jëm ndax suñu boroom moo nanguwul kenn di agsi ci moom lu dul nga jaar ci sang bii di alayhi salaatu wa wassalaam loolu moom suñu boroom moo ko def mooy moom mooy intermédiaire bi nga xamante ne nii boo fi jaarul da ngay sonal sa bopp ndax boo nee man kat damay jaamu yàlla waaye nag gis nga dégg naa yàlla naan julli leen ci alxuraan léegi man daal maay créer sama façon li nga xam ne man maa koy tuddee julli di def lu ma neex woor leen ma xool daal ne man daal gis nga woor leen la wax kon nag bu ma wooree benn wombu euh, shahru ramadan la wax man daal aw weer daal la wax man gis nga ay sunna yi wóorul dara fii man damay dem ci yàlla waaye nag duma jaar ci kenn même yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye yow benn waaye yow hiver bi laay jël rek benn mois daal di ko ci dóor xam nga ne waa jooju day font kooku jaamuwul yàlla te deful dara de mu ne dégg naa suñu borom ne wa aatu zakat joxe leen azaka waay waay zakat daal moom benn mbir rek la war a doon xaaral mooy saraxe rek lu ma jël daal lu ma am daal daal di ciy jël joxe bu ko defee man daal joxe naa sama azaka xam nga ne kooku kooku toppul yàlla de kon nag topp yàlla manu la dul nga topp yonent bi salaatu wassalaam moo tax ne waatiullah topp leen yàlla war rasuula ak ndawam bii mu yén yónni ngir ngeen man koo topp moom borom bi subhaanahu wa la'allakum turhamuuna ndax bu ngeen di topp yonent yàlla topp ta du ngeen ko man lu dul topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ngeen koy am rek nekk ñoo xam ne ñu borom bi subhaanahu wa ta'aala diiram ngeen di doon mu ne wa saari'u ilaa maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaawaatu wal ardu 'iddat lil muttaqiin alladina yunfiquuna fi sarraai waddarraai walkaadimiina alxayz walcaafiina an innaasi wallahu yuhibbu almuxsiniin kon suñu boroom subhaanahu wa taala mu ne wasaari'u njëkkalante leen ilaa magfiratin waay waay njëkkalante leen jëm ilaa magfiratin ci li nga xamante ne nii mooy njéggal min rabbikum goo xam ne day tukkee fa seen boroom wa jannatin ak àjjana goo xamante ne nii arduhaa yaatuwaayu as-samaawaatu wal ard mu ngi toll ni asamaan yeek suuf si li nga xamante ne non seulement largeur bi rek wala yaatuwaay bi ndax mën naa tekki largeur bi rek que day tolloog asamaan yi suuf yi waaye arduha man naa tekki li nga xamante ne daa bëgg a wane yaatuwaayam li nga xam ne noonu la aljana googale yaatoo mu ne nag aljana googale uiddat dama ko waajal lil muttaqiina ñeel ñi nga xamante ne ñooy ñi ragal yàlla ñi ma ragal de comme ni nga xam ne noonu la la préparer la safara ñi yéeféer yi nga xam ne ñi nga xamante ne nii ñooy yéeféer yi ak ñi nga xam ne dañuy persister ci mbon ne duñ ci génn ñoo bañ seen yoon newu ci noonu nag la waajale ajjana joo xamante ne nii yaatuwaay bee ngi toll ne asamaan ak te benn rekk la ci wax di nga xam ne mooy da koo waajal lil muttaqiina ñeen ñi nga xam ne ñoo ko ragal di topp ay jëy ndigleen tey bàyyi ay mel ni dañ ne ko waa borom bi subhaanahu wa taala ñooñu ñooy ñan mu ne alladina mooy ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy dañuy dañuy dépenser fi sarra i mooy buy neex bu ñuy nekk ci ci ci ci ci yu neex dañuy duñu fàtte suñu borom de dañuy dépenser waaye wa darra i buy metti it buñ newee tamit ci yoo xam ne jamonoy metti it du leen tewee joxe de mooy ne ñoom muy neex ak muy yomb lu ci nekk ñoom dañuy saraxe di def te buur yàlla rekk taax mu ne wal kaadimiina al te bokk na ci muttaquuna yooyu noo bokk na ci seen jikko yi ba léegi wal kaadimiina al mooy ñi nga xamante ni nii dañuy dañuy nëbb seenu mer buñu bu ñu mañ na nga lay na def lu lu leen mer lu dëgg dëgg waaye jamais nga gis ko mu feeñ ci seen xar kanam waaye nag wal kaazimiina al ghayza loolu mooy ñi nga xamante ne dañuy nëbb seenu mer yi nga xam ne moo leen concerné ñoom ci seen bopp ak seen yoo xam ne mën nañu koo muñ waaye nag yii tekkiwul na yow ñuy fule li nga xam ne mooy principe l'islam yi yow ñu gis sa xar kanam feeñul ci sa xar kanam nga mel ni sax dañ cee dañ cee ànd di wane di muuñ. déedéet loolu taxul ñuy wax de wal kaazimiina al ghayza mooy koo xamante ne nii ay intérêt personnel am la waa ji tooñ loo xam ne tooñ la waaye waaye waaye moo xam ñu tooñ ko ci ay intérêt ay alalam wala ñu daal di koy tooñ ci yaramam ak yooyu nga xam ne moom la concerné moom mu daal di koy muñ te buur yàlla tax bët ki nga xam ne moo ko tooñ sax du feeñ ci xar kanamam du ko gis ci xar kanamam ñu la naan wal kaazimiina al ghayza waaye tekkiwul ne kon liñ la wax sànq yow da gis nit ñoo xam ne dañuy ñëw di di di di fowe julli di fowe julli di ko def ci théâtre di reetaan loo nit ñi ci loo xam ne julli di julli fo di def lu ne ngeen toog di ree nda di wane ne yow ñu naan waa ji moom mer na waaye du ko nëbb déedéet. loolu mooy kooku nag man ra'a minkum munkaran mooy aksi bu boobaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa ne man hadiisu sayyidina sage doo euh, al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa arda mooy aksi mooy man ra'a minkum munkaran képp koo xamante ne nii da gis loo xamante ne nii du noonu falyughayyirhu bi yadihi bu dee ne borom autorité la wala këram la xewe na ko dindee ñi nga xamante ne nii mooy loxoom waman waman lam yastati bu dee ne manul loolu defal yughayyiru na ko géewoon bi lisaanihi bu dee ne buur yàlla may na ko xam-xam boo xam ne ci lay ci lay ci lay ëndee argument yi leeral nit ñi ne lii ñuy def de munkar la lu yàllay tere la mu daal di koy def wala bu dee xamu ko mu ne man daal xam naa ne baaxul waaye nag bu dee da ngeen a soxlay argument yi wane ne baaxul dem leen ci borom ci sëriñ diw wala ci diw numéro ma ngi xaara sax ma woo ko mu wax ak yéen wal gaa goon mu ne waman lam yastati' fa bi yadi wa man lam yastati' ci lisaanam bu ko manul na mu daal di koy metti kon lool la de kon wal kaadimiina al ghayda tekkiwul lool de il ne faut pas ñu jaawale pédale kon mu ne mii na al ghayza bokk na jikkooy ñooñu nga xam ne ñoom laa waajalal li nga xam ne mooy àjjana jooju di way ragal yàlla yooyu nga xamante ne nii ñoom mu ne kon ñooy ñi nga xam ne ñooy dañuy dépenser buy neex buy neex ak buy naqari ñoom seen poche bu dee ni dafa dafa dafa fees ñuy dépenser waaye bu poche bi resee du leen tere dépenser de compte bu bu feesee du leen tere de ñuy dépenser waaye compte bi it bu vidé ñu am daal mën a am loo xam ne man nañ koo joxe te muñ te du leen wàññi dara ñu daal di koy def mu ne wal kaadimiina al ghayza te ku leen tooñ joo xamal ñu daal di koy muñ ba doo ko gis sax nëbb seen muñ ba nga foog ne kii liñ ko def du dara mu ne wal aafiina anin naas te moom it bokku te ñoom seen dikko yi ba léegi ñu nekk ñoo xam ne dañuy jéggal ñi nga xam ne ñooy nit ñi wallaahu te buur yàlla yuhibbul muhsiniin dafa ka sopp ñi nga xamante ne nii ñooy ñuy rafetal kon ñuy rafetal seenu jikkoo ngoog ku bëgg a àgg ci darajaay ihsaan xoolal aaya bii li mu wax nga daal di koy jëfe mooy almuttaqiina yi nga xam ne suñu boroom nee na ñoom la waajalal al ajjana ju yaatu joo jële mu ne ñi nga xam ne ñoo àgg ci darajaay ihsaan ñoom yunfiquuna fi sarraay wa dorra dañuy dépenser buy metti ak buy neex seen alal waaye seen xam-xam du ñu nekk ñoo xamante ne nii dañoo nay ci seen xam-xam waaye yunfiquuna dañuy dañuy dépenser di joxe ci seen al seen seen lépp loo xamante ne nii moom lañu mën a dimbalee nit ñi boo gisee jikkooy ñii mooy yunfiquuna fi sarraay wa dorra mooy projet yàlla yi waaye yit nit ñi mooy ne ñoom yittee ci yittee nit ñi la ñuy ne moo xam muy naqareek muy neex dañuy dem sax ba fàtte seeni problème ndax yooyu garaawul ci ñoom mag ñoom du leen wàññi dara nekk ci projet yi nit ñi wal kaazimiina al ghayza waaye nag ku nekkal nit ñi nag foo jaar ñu lay teg yoo xamante ne nii du la neex de waaye malgré yu neexul yooyu ñuy daj ci nit ñi ñoom seeni yi ñuy yéen seen yiy jóge ci ñoom lépp dañu koy muñ di ko muñ ba nit ñi foog ne kii sax deful leen dara liñ ko def du dara ndax waaye moom loo ko man di defit ci lu dul noonu du feeñ ci xar kanamam dafa mel ni du dara dee wal aafina anin naas ni mu ko nëbbe nag noonu na leen di jéggale de ñépp lay jéggal wallaahu te buur yàlla yuhibbul muhsinin dafa sopp ñi nga xam ne ñooy rabetal xam nga lii dañuy nettali ci sayyidina Ali ibn Zaynul Abidin sayyidina Ali ibn al-Husayn ibn ali ibn abi taalib radiyallahu anhum anhum wa ardaahum mi nga xamante ne nii nettali nañ ko ci moom waaye nettali nañ ko ci sayyidina maymuun ibn mihraan rahmatullahi ala al jamii këne mooy daa xamante ne benn benn booyam boo xam ne da ko doon sottil muy jàpp mu wutal ko ndox di ko sottil muy jàpp yëkkati satala gi wala boog li nga xam ne daal mooy waxande fi nga xam ne mooy fi récipient bi fi ndox mi ne woon mu ko yëkkatee nag mbir mi wadd ci boppu sëriñam moo xam Seydina Ali ibn Zaynul Abidin wala Seydina lu ma wax sànq ibn Maymun ibn Mihran rahmatullahi alayhima mbir mi dal ci bopp bi nag mu daal di toj bopp bi daal di toj mu daal di xool siggi daal di nekk dafa sëggoon booy bi di ko mooy mooy booy bi di ko sottil ndox far mbir mi dal ci bopp bi bopp bi toj mu siggi xool booy bi xam ne mer na mu ne booye mooy ki koy liggéeyal xam ne mer na mu ne allazina mu ne wal kaadimiina mu fàttali ko aaya bii ne ko mooy ne ko wal kaadimiinal ghayza fàttali ko lu nekk suñu boroom wax ne ñoom dañuy dañuy nëbb seenu mer ñoom mu ne ko mu ne ko mu ne kasamtu ghayzi yi man de nëbb naa sama mer mu ne wala mu ne mu booy bi nag tegalaat ko ci ne ko wal aafiina anin naas àggale aaya bi ne ko te muy jéggal nit ñi mu ne ko afawtu ank jéggal naa la mu ne wallahu yuhibbul muhsinin te buur yàlla ne dafa sopp ñi nga xam ne ñooy ñooy ñi nga xam ne ñooy rafetal mu ne ko izhab wa anta hur demal jéggal naa la demal waxuma la dara waaye yow jaam nga woon waaye léegi demal libre nga part et tu es devenu libre allahu akbar nga gis ne ñooñu alquran moo nekkoon seen mbir nga gis ne même jaam yeeg ñooñ sax ni xam ne noonu la ñu xame woon alquran xam nga ne kooku bu xamul woon alquran loolu man na ko cee bañ a fekk léegi libéreem googu ak loolu nga xam ne li muy def li muy garaaw garaaw toj boppu sangam yépp loolu lépp fekk ko ci far ñu daal di koy libéré ndax loolu ñoom ñoomit nga gis seen sang yi alquran lañ doon dundee kon loolu la suñu borom kon subhaanahu wa ta'aala di continuer mu ne walladiina idaa fa'aluu faaxishatan aw zalamuu anfusahum dakarullaah dakarullaah fastaghfaruu lidunuubihim wa man yaghfiru dunuuba illaa allaah wa lam yusirruu alaa maa fa'aluu wa hum ya'lamuun mu ne walladina ida faalu faaxisha mu ne ak ñi nga xamante ne nii bu ñu defee njombu téef mooy def bàkkaar bu rëy aw zalamu anfusahum moo jëm xam ci njaalo ci njaaloo wala ci li nga xamante ne nii mooy kabi kabaa'ir yi aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bokku kat zakarullaha bàkkaar bu ñu def rek dañuy fàttaliku seen borom fàttaliku dig yi nga xam ne moom la suñu borom dig ki nga xamante ne nii daan yi mu teg ci bàkkaar bi waaye it ñu fàttaliku seen boroom xam ne kat bàkkaar lii ñu def da waru leen woon ndax kat lii nag lu suñu borom subhaanahu wa ta'ala li tere la ñu daal di fàttaliku seen borom bu ko defee nag buñ ko fàttalikoo ñu daal di koy ñaan di ñaan mu jéggal leen fastaghfaru ñu daal di ñaan seen borom nag fastaghfaru ñu ñaan ko di li dunubihim seen bàkkaar yooyu ñu def ngir mu jéggal leen wa man yaghfiru dunub suñu boroom ne ana kan ana kan ci mindeef yi mooy mooy jéggale li nga xam ne mooy bàkkaar yi illallah ku dul buur yàlla ana kan ci kaw suuf wala asamaan yi ñuy jàll ñëw ana kan mooy jéggale bàkkaar ku dul buur yàlla subhaanahu wa ta'ala lool mooy amul buur yàlla rek kay jéggale bàkkaar mu ne walam yusirru waaye nag gis nga nag ñooñu nag taagantewul ne dañuy def ay bàkkaar di naan sàngara tey fàttaleku naan hee man de dérape naa waaye tamit daal di ñëw yow daal di njaaloo ne dérape naa ba pare nag suba nga jëlaat rendez-vous fànn wala demaat ci beneen prostituée wala beneen copine loolu taxul ñuy wax de mu ne déedéet mooy ñi nga xam ne dañuy def bàkkaar ba pare waaye nag lu bàkkaar ba rëy rëy rëy zakarullah bu ñu koy def nag ñu fàttaleku yàlla daal di ciy génn xalaaxu ani bi daal di nag ci bakkaar bi ba set wecc moo tax mu ne summa lam yusirru ginnaaw bi nga xam ne ci lañu fàttaliku seen boroom ñaan mu jéggal leen lool mooy li nga xamante ne mooy mooy taw tawba mooy sarti tuub mooy boo ko fàttale koo nga génn ci ñaan yàlla mu jéggal la ba pare tamit nga fas sa xol que ne doo ci delluwaat moo tax suñu borom ne walam yu sirru te duñu persister di continuer di nuur ala ma fa'alu ci bàkkaar yi ne woon waxum te ñoom bañ koy def kat ya'malu na ñoo gën a xam ne lii bàkkaar la di ko def déedéet mu ne ulaayika mu ne nag gaa yi nga xamante ne nii bu ñu defee bàkkaar fàttaliku seen borom ñaan ko njéggal te dootuñu ko to ci sax bi persister ci bàkkaar boobu mu ne ulaayika naka ñi jazaa'uhum ñoom de seen pay maghfiratun mooy ay njéggal ci seen bakkaar yooyu yëpp yi ñu yëg ñu yëgul min rabbihim yoo xam ne day tukkee fa seen borom wa jannaatun nag ay ajjana yoo xam ne moom la leen dikk ay àllaaxira tajri muy daw min tahtiha lanhaaru de suufam der yi xaalidiina fa la ñuy sax ñoom fi ajjana yooyele fiihaa ca biir wa ni'ma wa ni'ma ëskay way aka baax waay waay waaye ajrul aamiliina fay ñi nga xam ne ñooy liggéeykat yi de di liggéey te seen boroom tax duñ ko bokkaale kenn suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne qad xalat min qablikum sunanun fasiiru fil ardi fanzuru kayfa kaana aaqibatul mukazzibiin mu ne qad xalat romboon na fi yéen kuffaaru Quraysh yi yëg leen ne romboon na ta xewoon na min qablikum li leen jiitu woon su sunanun tëralinu yàlla yoo xam ne moom nag lay doxal ba àddina bi tukki ci ñi nga xamante ne nii moo ñi nga xam ne ñooy ñi ko ñi ko weddi yéeféer yi dañu yaakaar ne buur yàlla gis nga lii leen dal tey ba ngeen gañe bu leen jàpp ne buur yàlla daa ànd ak yéen de ba Abu Sufyaan yow nga taxaw naan onlu hubal waay waay naan eh vive hubal yëkkati leen hubal ca kaw ndax kat hubal naan Seydina Omar hé eh, yow laa alayka yow maa ngi lay mettre en garde nag à partir d'aujourd'hui ngay waxati suñu yàlla yi dara loo xam ne lu leen naqari la ndax gis nga ne lim ñu wax yépp def na ko moom hubal kon nag on lu hubal suñu borom ne gis ngeen waay waay yéefér yi mbaadu yéen da na a foog ne mbir yi nii rek lay demee suñu boroom lool la de mooy ne mbir yi day jàpp ay yéefér bàyyi leen ñu yor doole di di di gañe nga xam ne ñoo ñi ko gëm ba ñu fonne nag ñoom ñoo nekk ci dëgg loolu nag la suñu boroom di wax ne qad xalat romb na min qablikum lu leen jiitu woon su sunanun ay doxalin ay cëralin yoo xam ne suñu boroom moom lay doxalin ak ñi nga xam ne ñoo ko weddi mooy lu mu leen di bërgël bàyyi leen ñu am alal ju bari am ay arme di gañe foog ne ñoo ci ne foog ne ñoo nekk ci dëgg mu ne fa siiroo yéen waa Quraysh nag bu ngeen ci bëggee am lu gën a leer wala bu dee da ngeen di remettre en doute lii fasiru fil ardi way xuus leen ci suuf si ci goxi suuf si dugg leen ci suuf si waaye ngeen daal di xool fanzuru bu ko defee ngeen xool kayfa kaana aqibatul mukazzibin lan moo nekkoon mujjug ñi nga xam ne ñoo doon weddi yonent yi alayhimu salaatu wassalaam est-ce que ñoom ñoo mujj féete kaw wala sama yonent ya ñoo mujj féete kaw wër leen ci kaw suuf ngeen dem xool Petra mu ngi foofu dem leen xool ñi nga xamante ne nii ñooy waa Samud liñ doon def ci seen tabax yooyu nga xam ne dañ doon yan xitoona al ñoom ñoom ñoom montagne bi lañ doon taaye def ko kër fan lañ mujje gaa yooyu kon fasiru fil ardi waay waay wër leen foofu waaye dem len misra wa dem len ila firawn dem leen ca firawn na ngeen xool paleem yu rëy ya waay waay ay Luxor ak yooyu ñoomin giseeg yooyu waay waay pyramide yooyu ana fan la mujje firawna tey ana fan la mujje momi la yoo xamante ne nii ñu nga foofa la ñu leen di étudier kon nag fasiru fil ardi dooy leen ci kaw suuf fanzuru ngeen xool kayfa kaana ana naka la mujje woon aqibatul mukazzibiin mujjantalu ñi nga xam ne ñoo ma doon weddi man borom bi subhaanahu wa taala mooy ne gis nga ñama jaaroon foofu ñoom malgré bañ àggee seen apogée di gagné ñu foog ne ñoo fi ne Firawna li mu gagné moos ba daal di yokku l'empire kii empire am lim ci yokku lépp waaye fa mu mujjëde yàlla da ko labal ca géej de kon mu ne hada bayaanun linnaasi wa hudan wa maw'izatun lilmuttaqiin mu ne kon mu ne hada bayaanun lii nii nag lii nii bayaanun de yëg leen na gis ngeen ah alquraan ji ngeen di weddi kuffaaru Quraysh bam jaral leen ñëw di takk xeex xare di xeex ak ci nga xamante ne moom laa ko wàcce ci ci ci moom yëg leen ne alxuraan jii de bayaanun dafa ñëw di leeralal nit ñi ñoom ñépp di leen leeralal li jub ak li nga xam ne mooy li jubul kon bayaanun linnaas looy daa ñëw di leeralal nit ñi wa hudan njub la de waa maw'izatun te waaraate la lil muttaqiina waaye nag ñeel ñi nga xam ne ñooy ñi ko ra ñi ragal yàlla te gëm yàlla mooy ne yow médecin bi walillahi almasalul ala yow bu dee ne da ñëw way médecin bi ki muy jariñ mooy ki gëm ne moom li muy def man na koo faj waaye di dem tanaan ah waaye yow ndax mbir yi c'est lu bari c'est psychologique am na ñoo xam ne bu ñu feebaree rien que nga indi leen ci hôpital bi rek dañuy commencer tane ndax ñoom jàpp nañ ne fii ñu ñëw moom. mooy ne commencé na ñoo wér am na ñoo xam ne nag contraire bi la boo leen jagat-jagatee yóbbu leen hôpital ñu nga naan woy dee naa ndax dañoo ragal gaaw a génn àddina surtout bu dee hôpital yoo xamante ne nii daa mel ni moom moom mooy ñëwal deera tudd kon nag kon nag mu ne waaye hada gis nga nag alquran ji bayaanun dafa ñëw di leeral liy dox seen diggante yeen nit ñi de di leen leeralal fi ngeen war a jaar ak fi ngeen war a jaar ñeen nit ñépp wa hudan ta njub la wa maw'izatun waaye it waaraate la lil muttaqiina ñeel nag ñi nga xamante ne nii mooy ñi ko gëm rek lay jariñ lii de waaye ku ko ku ko gëmul yow sax danga farul jaar sax di ko faale moo tax yeneen bi alayhi salaatu wassalaam ne woon alqur'aanu burhaan imma laka wa imma alay mu ne alquran de burhan la muy preuve la soit mu nekk preuve pour yow wala preuve contre yow rek kon mu ne warom bi subhanahu wa taala mu ne yéen nag jullit ñi kantaa yéen wala tahinoo wala tahinoo bu leen bu leen bu ak ak faiblesse dugg déedéet waru ngeen di faible ci kanamu yéefér yii de mu ne bu leen bu bu leen ak ak ak faiblesse du ko wala tahinu wala tahzanu te bu leen yàq wa antumul a'lawna te yëg leen ne yéenay féete kaw yéeféer yi in kuntum mu'minin fekk yéen a ngi gëm buur yàlla daal moom mbir yi daal lenn la buur yàlla subhaanahu wa ta'ala mooy mbir yi daal lenn la borom bi subhaanahu wa taala moom gëm ko rek boo ko gëmee moom yëgal ne gaa yi gis nga luñ bari matériel bari lu ñu mën a baril yow anta ana antumul a'lawn yéenay féete kaw de moo tax keroog gisoon nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam nga xamante ne nii fi xare bi doon jeexee keroog Uhud nga xam ne yéefér yi ñëw nañu ba daanaka jullit ñu bari ñu gaañ ñu bari bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñëwee mbooloo mi àndaloon ba ci suufu montagne bi am Seydina Xaalid ibn al moom mi jiite won li nga xam ne mooy fasu Quraysh na bëgg yéegaat ci montagne bi tiim jullit ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne allahumma la la yanbaghi lahum an ya'luna ne borom bi subhaanahu wa taala ñii de warul ni nga xamante ne nii mooy ñu féete ñu kaw de léegi nag kii daal li say ñoom Seydina Umar ibn al-Khattab ak benn mbooloo ci ñoom daal di leen song ba débu la neen jëli leen fa nga xam ne fa lañ bëggoon a nekk moo tax mu ne leen ñu man di demee même bu dee ne ñàkk ngeen dooleeg yooyu yëpp bu leen ragal tayit bu leen bu leen njàq bu leen amuk faiblesse bu leen ak ak ak ak ak ak wàññeeku dugg wa antumul a'lawna lu mu fee lu mu mën a ñàng-ñàng yéenay féete kaw in kuntum à condition nag in kuntum mu'minin ngeen gëm seen boroom ci gëm diggu borom bi subhaanahu wa suñu borom subhaanahu wa di wax loo xam ne nag lu am solo la fii muy nii nga xamante ne nii moom lañ gis ghazwatu Uhud nga xam ne ci biti nii boo ko xoolee danga naan ah jullit ñi kan nag wax dëgg yàlla nag ñoom lañ gañe nag suñu boroom subhaanahu wa taala ne nag in yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluhu wa tilka al ayyaamu nudaawiluhaa bayna an-naasi wa liya'lama allahu alladhiina aamanuu wa yattakhidha minkum shuhadaa wallahu laa yuhibbu adh-dhaalimiin suñu boroom subhaanahu wa ta'ala di wax ak jullit ñi ne keroog bi nga xamante ne nii ci la leen li leen dal Uhud daldi dal muy ngaañ-ngaañ yu metti yooyu nga xam ne ak mettitu yu ngaañ-ngaañ yi dal di leen dal mu metti lool ñu bari ñu faat leen ci ñoom daanaka ku faatuwul keroog rek bari ngay blessure comme ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci boppam moo ami blessure yi toll noon ba ñu damm bëñam toj xar kanamam ba deret di tuuru waay ñi ci des kon jaruñoo wax moo tax mu ne nag in yamsaskum qarhun bu leen dee ne ay metti bu dee ne de ay gaañ-gaañ ay blessure dalee na dal faqad massal qawma qarhun mithlu yëg leen ne Quraysh ñi leen teg lii nga blessure yu metti yi tey ñoom de daloon na leen ay gaañ-gaañ yu mel nii keroog Badar kon nag yëg leen leen defoon rek lu mel noonu lañ leen def tey watilkal ayaamu yëg ne nag bés yi nag naka noonu ainsi vont les jours rek de nu daawilu haa man borom bi subhaanahu wa taala maa koy jàllar bi tey ma def kii mbir yi daal di ruubi daal di tourner ci moom mu daal di féete kaw moom moo koy jàllar bi di ci di ci di ci di ci borom bi subhaanahu wa taala bayna naasi diggante nit ñi tey nga gis keroog Badar waa Quraysh la la gaañ-gaañ yu metti daloon gisoon ngeen ba ñu demee Quraysh xe jooyoo ya bari woon na waa Quraysh daanaka foo dem mu nekk jooy waaye tey nag loolu leen daloon ak ngaañ-ngaañ ñi leen daloon blessure yi leen daloon moo leen dal tey de kon nag in yamsaskumun qarhun bu leen dalee ngay ngaañ-ngaayi ay ngaañ-ngaañ kon nag yëg leen ne faqad massal qawma qarhum mithlu daloon na ñi nga xamante ne ñooy kuffaar yi leen teg yii di waa Quraysh lu mel nii keroog dara watil ko kon na ko noo nee al ayyaamu la bis yiy demee nu daawiluhaa suñu borom moo ciy soppana ko di ko tourner bayna naasi diggante nit ñi waliya'lam allahu ngir tamit buur yàlla dafa def loolu waa Quraysh daal di leen gañe tey ngir buur yàlla daal di feeñal allahu alladhina amanu buur buur yàlla xam ñi nga xam ne ñooy ñi ñi nga xam ne ñooy ñi gëm yàlla ñi gëm ngi gëm dëgg-dëgg buur yàlla nag soxlawul xare bi am bañ gañe yi mu daal di xam déedéet xamoon na waaye mooy xam goo xam ne da koy feeñal ba léegi dootul am sikki sàkk ngir bëtu ñeneen ñi nit ñi nga xamante ne dañuy gis ne lii moom xew na waaye buur yàlla moom xam nga ne soxlawul yi mbir yi xew ngir mu xam ne nii lay demee kon wali ya'lamallahu buur yàlla xam-xamuk feeñal ngir nit ñi daal di gis allahu buur yàlla alladina amanu ba nit ñi xàmmee ci seen biir yéen jullit ñi ana kan ci yéen mooy ñi gëm buur yàlla dëgg-dëgg ko gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam looloo tax suñu boroom def kon ñu gañe leen tey Uhud waa yattaxida minkum shuhada waaye buur yàlla da koo def ngir jàpp ci yéen ay martyr jàpp ci yéen ay nit tibb ci yéen ay nit ñoo xam ne ñoom lay defal darajaay martir wallahu tabóor yàlla laa yuhibbu zalimin bëggul ñi nga xamante ne ñooy yéefér yi da di tooñkat yi kon nag lii gisoon nañu keroog bi nga xamante ni ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy jóge ma euh, Uhud di dellu femme ba nga xam ne dañ ne ko woon abuka aw aw aw aw aw aw aw ibnuka aw ibnuka aw ammak Seydina Anas ne radiyallahu anhu femme bi dafa ñëw tii jóge Medina bi mu déggee ne gañe nañ jullit ñi ñu bari faatu nañ tey ñu daal mu dajeek ay nit ñu naan ko mu gis nee na mu gis ñaari nit ñoo xamante ne nii dañ leen a teg ci waruwaay ñoo xam ne kooru ay nit ñu génn àddina ci ay daaba ñu ne ko ah yow diw yow femme diw sa doom wala sa baay sa sa jëkkër wala book sa jëkkër sa wala sa doom Seydina Anas nee na xamatuma kan lañ ci njëkk a wax waaye daal moom ndeke moom ay moom doomam la woon ak jëkkëram léegi nag ñu ne ko mu ne mu ne man laajuma lool maa maada fa'ala rasulullah ana laka lan moo dal yonent bi alayhi salatu wassalaam lan moo ko dal man looloo ma amal solo ñu mu yëgee ne mu ngi ci jàmm mu ne waaye man lu ciy sama yoon léegi bu dee ne bu buur yàlla sax dafa rey sama jëkkër rey sama doom wa yattaxida min bu lan mooy sama yoon buur yàlla ay yattaxida min ibadihi shuhada ana lan mooy sama yoon bu dee ne buur yàlla dafa jàpp ci jaamam yi ay shahid mu tombe nekk sama jabar sama jëkkër ak nekk tamit sama doom kon nag moom su ne na suñu borom daal di wàcce wa yattaxida minkum shuhada suñu borom wàcce wa yattaxida aaya bii mu jàppe kon daa def ñu daal di leen gañe keroog ngir lan ngir mu wone xamal nit ñi ñi nga xamante ne biir jullit ñi ñu xam pat ñi nga xam ne ay pataas bu nëb lañ ci seen biir gëmuñu dara wa yattaxida waaye it mu jàppe minkum ci yéen shuhada ay martyr wallahu te buur yàlla laa yuhibbu buggul nag al-zaalimiina ñi nga xam ne ñooy tooñkat yi mu ne boo gisee ba léegi ma def tey ñu gañe leen Uhud ba léegi suñu borom subhaanahu wa taala mu ngi limé di énumérer li nga xam ne mooy xikmaay defet bi muy sajo yi defet lool nag ñu bari ci nit ñi mënuñu ko def mooy ne ñoom buy neex rek la ñu xam waaye bu naqaree jamais ñu taxaw daal di jël les tirer les leçons qu'il faut ana lan moo tax ñu agsi fii lan moo tax tey lii ñu dal daal di ñuy dal ak tamit naka la ñuy def ba bu ëllëgee lii ñu dal ta du noonu bañ ñoo dalate bari nag mënuñu travail boobu et c'est un travail qu'il faut faire pour ale da pour aller euh, plus euh, ci kanam mooy il faut nga def liggéey boobu mooy ne man damaa def bac échec tey waruma toog rek dégg ko ci mer ak yuuxoog ay lii fu jëm ak yooyu déedéet toogal bu affaire bi dalee nga toog. daal di xool ana lan moo tax amoo est-ce que mbir yi da ngay too rek naan professeurs yi la ñoom ñoo soxor liñ ma fa liñ ma defal baaxul ñoom dañoo soxor ñoo ma jox mooy ay not yu bon waay waay yow taxawal nga xool dëgg-dëgg est-ce que yow li nga waroon a def def nga ko nga ne waa man xaaral nag ma étudier sama cas man est-ce liggéey naa liggéey bi nga xam ne nag moo doon war ma am mbag wala déet bu dee ne gis nga ne def nga ci faay nga xam ne ah bu ëllëgee déwén. incha allah damay inscrire ak dinaa fexe nag ba côté faay boobu wala ma gis ne man comme que s laa nekk wala S2 waaye mat yi foog ma foor te gis naa nag mat yi nag foofu nag falaa amee nag moyen yoo xam ne baaxul nga taxaw def noonu bu ko defee la nekkoon faay ci côté boobu man algorithme yi de moom moo ma sonaloon nga daal di fexe ci algorithme nga daal di ciy góorgóorlu naka noonu noonu la ñuy def waaye dañoo am defet cib xare ñu daal di moo ñu dal dal wala dañoo am ay inondation yu metti yoo xam ne dal nañu ba ay sinistre yu bari yooyu bari kër yu bari ndox mi nangu leen ñu daal di toog waruñoo toog rek nekk fi di def ay ay ay ay ay ay ay action réactionniste yooyu nga xam ne moo kii nañu daal di jóg di jaay ay pompe yuy def waaye bu noor bi ñëwee ñu fàtte ko toogati ba nawet bi suba la nawet bi ñu commencé di déedéet loolu du loolu mooy da ngeen di toog jël le temps joxe le temps pour étudier la situation pourquoi on est arrivé la lan moo tax lii nii ñu àgg fii ci mbir yi lan moo tax suñu kër yi ndox yi daal di koy nangu bu ko defee nag ñu taxaw daal di étudier lan la ñuy def ba bu ëllëgee bu ñëwee lool du ñu dal ni koy defe ci defet lool ngay defe ci lépp loolu nag loolu la suñu boroom nag di wax fii ni nga xamante ne nii ñooy saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum kon mu ne leen kon mu ne leen borom bi subhaanahu wa ta'ala di leen jox sagesse yi nga xamante ne nii moo tax moo tax mu daldi mu daldi def défaite bi ñu gañe leen keroog ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum kon muy joxe sagesse yi nga xam ne moo tax défaite bi dal leen mooy ne lii leen dal na leen yëg ne da daloon na yéefér boo gisee nag borom bi def lii mooy mu xam kon ñi nga xamante ne nii ñooy ñi gëm dëgg-dëgg ci yéen waaye benn ngoog jàpp ci yéen ay martyr waaye wali yumaxis allahu alladina aamanu wa yamxaqal kaafiriin mu ne ba léegi bokk na ci sagesse suñu boroom def tey Uhud deme nii mu ne wali yumaxis allah ngir buur yàlla daldi fóot bàkkaaru ñi nga xamante ne nii alladina amanu ñi gëm yàlla fexe setal leen ci seeni bàkkaar ndax nit dina def bàkkaar yoo xamante ne nii li koy faj moom lii tax bàkkaar bi dem du ay ay woor yu bareek astaghfirullah kese koy dindi de déedéet loolu nag suñu boroom ne nag yéen nag li tax ma def defet bii am wal yumahhisallahu alladina amanu ngir buur yàlla daal di setal ci ay bàkkaar ñi nga xam ne ñoo ko gëm ci li leen dal loolu dal leen tax na buur yàlla faral leen ci seeni bàkkaar tey ci li leen dal Uhud moo xam ku faatu tey buur yàlla bàkkaar faral la say bàkkaar wala nga am li nga xamante ne nii mooy ay gaañu gaañu buur yàlla jaare fa faral la say bàkkaar te yooyu noo ko woon a amee feneen fu dul loolu dal la mu ne waaye wayam xaqal kaafiriin suñu boroom it daa def Uhud lii am ngir waa Uhud waa kuffaaru Quraysh ni gañe ba foog ne ñoo ci ne waaye buur yàlla ne xamuñ ne wayam xaqal kaafiriin damaa def lool ngir alak leen ndax lool da leen di gën a may espoir ñu foog ne li ñu nekk mooy dëgg gën a nuur ci biir bu buur yàlla nag jàpp leen loxo ci poos daal leen alak mu ne nag am xasibtum ndax yéen jullit ñi da ngeen a yaakaar. an tadxulul jannata ngeen dugg ajjana walammaa ya'lamu te buur yàlla lu xam allah buur yàlla alladiina jaahadu di xëy rek ne man daal maa gëm yàlla maa gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek mu ne leen nangul naa leen ay ca leen dugg leen ajjana mu ne haa déedéet mbir yi du demee noonu de mu ne ahasibtum ndax dangeen ngeen a yaakaar ana lu tax ngeen di yaakaar ne an tadxulul janna da di dugg àjjana walammaa ya'lamillah te buur yàlla du leen examiner ci loo xam ne lu feeñ mooy wax naa la xam gi moom buur yàlla xam na mbir yi laata ñuy am ak laata ngay exister